man man man hiya sayyidatu maymuna bint al-Haaris al-Hilaaliya ta'ala anha wa ardaaha sayyidatu maymuna kan moo kan moo xam kan moo kan man hiya sayyidatu maymuna saxaaba la woon waaw waaw waaw waaw loolu waaw waaw c'est bien c'est une bonne réponse mais doyut ab saxaaba la woon doyul ça ne suffit pas comme réponse mais quand même c'est mieux que rien may mun a may xanaa kay loolu moom ñëw ngeen koo bañ a xam xanaa non mais ku xam actrice yi moom ba pare naan ma kan mooy na moom te nga ne jullit nga yow moom xaw ma nu ma lay def rek sincèrement xaw ma nan laa lay def loolu loolu xaw ma nan laay def nit kookoolee xam li actrice ci kaw suuf suufu caaxaankat yi nga xamante ne nii comme li may wax rek daanaka li prostituées yi def la ñuy def ko ko ñoom seen bos dañu koo xaw a kii noonu tudd dañ koo xaw a peinture peinture bu koy jéem a rafetal ndax ci télé bi lañuy nekk di sëyka def yooyu ñu leen di wane mais di leen topp ndeysaan naan star diw fu ñu dem gaay topp leen di leen laaj autographe di topp seen gannaaw wallaahi nga xam ñoom ñépp seetaan seeni caaxaan quatre-vingt-dix minutes wala quarante-cinq minutes plus cinq minutes buñ ko rediffusé nga seetaanaat yooyu yépp épisode bu jeex nga seetaan ba pare toog ne jullit nga ñu ne la kuy yaay Maymuna nga naan nëx wallahi yow moom war ngaa seetaat sa bopp ngaa seetaat sa bopp mooy la suñu sëriñ doon wax Cheikh Muhammad Moustapha radiyallahu anhu mooy lim naa lim ne kii nit koo xamante ne ni te loolu moom ñi ci mucc bariwul de wal iyaadu billah ñoo xamante ne fekk temps yooyu waaja doon dóor a génn eh, Da Vinci Code le code de de de de de Vinci mooy Léonard de Vinci boo bële waa ji bindoon ci ak waa ji ci bindoon auteur bi ci bindoon ngàndum téere ab livre bu rëy di wax ci caaxaan yoo xam ne moom am xelam a ko teg rek ñu nekk fa di ab ab ab ay mooy roman kii rek loo xam ne moo koy xalaat eh, eh, defar roman voilà ngandum kii la mais ñu bari da ngay gis ñoo xam ne liir nañ ko ay côté 2007 la woon bu ma juuma wala après wala année 2010 yi gaa yoo xam ne liir nañ Da Vinci Code fi mu tàmbalee préface ba fin te kat gis nga waa jooju masulaa jàngal sa bexis ma <laughs> boobu moom man maa ko ci wax sabbixisma ba ba ba ba naasi masu koo jàng takat am nag cinquante ans am na quarante ans léeg-léeg sax am na soixante-dix ans waaye il se croit jeune ndax moom c'est un jeune de soixante-dix ans wal iyaadu billah malheur malheur waay waay miskin miskin miskin à l'âge de trente ñenn nga gis ñu am vingt ans vingt ans bari na de wallahi vingt ans bari na ñi ñi yëge di ñi nag ñoo jàpp ne vingt ans du dara man mii nga xam ne feetaguma sax ci nen mooy wallahi yow moom yow moom yeewoo boo ku lay ñaanal yal na la yàlla yee ci sa nelaw yi parce que vingt ans moom bu dee ne doo yow yow yow pour yow dara waragu la waaw jàppe sa bopp bambin ba léegi say parents jàppe la noonu say parents yi moom de façon boo amoon cinquante ans ci seen bët xale nga tey wax nañ dëgg mooy de toute façon nga am fi cent ans yooyu seen bët moom moom gone nga li ba léegi yaag liir bañ bañ yoroon <laughs> menn mi la rek mais yow nga insouciant inconscient ba jàpp ne yow sa sawaay yooyu yëpp moom bon concerné bu la ta nga mën a liir lu toll ni loolu daawin si te liiroo sabbihisma ba ba naa si masoo ko jàng ci sa dund non wallahi kooku moom bu nee jullit la war naa seetaan boppam war na dëgg dëgg seetaat boppam dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg bi nag <laughs> radiyallahu anhu da doon wax ne eh, moom te waajooju masula jàng alquran mooy liir loolu lépp te jàng alquran benn benn yoon rek ci dundam masu koo def faatiha baqara di wàcc ba naasi masu koo def mais liir na loo xamante ne ni te boobu rek lañu liir léegi la gaa yi best yi bu génn gaa yi ne ko fuux am na ñoo xam ne moom dañ koy yàkkamte gis nga Harry Potter yi yokki gaa yooyu gis nga boo bala ñoo nekk en ah, version française sax ñu jënd ko ci version anglaise bi ndax bëgguñu kenn jiit leen ci Allahu akbar bu demee ci wàcce kaamil wala fu ñuy jàggal xuraan mu laaj course oh xam nga yooyu dafa illogique ndax boo nee man jàngu ma woon dëgg la jàngu constat la c'est bien am na ñoo xam ne ba léegi yeewu wuñ ne jànguñu mais boo defee constat bi waroo yem ci loolu li nga war a def après mooy ma jàngi kii mais du ma toog def constat ni damaa xiif ma toog rek damaa xiif te du ma lekki quand même du ma ut lu man dugal sama biir damay toog rek ku fi ñëwaat daaw ba ren fekkaat la fi nga naan leen ah man de damaa xiif bu yàggee xam nga nu muy demee bu ñëwaatee doo mën a yëkkati sa làmmiñ ndax day fekk nga daayif mais boo defee constat bi ba pare mais da ngay jóg ngir résoudre loolu mais def constant bi man de jànguma nga toog cinq ans cinq ans di laaj kurus ba léegi saa bu ñu waree jàng lu jëm ci alquran ngay laaj kurus mais cinq yooyu noonu boo ci góorgóorlu woon mën a lire quand même xanaa mais jaruñu dara wallahi jaruñu dara nuur nañu suñu bés yi suñu heure suñu waxtu yi ci caaxaan wallahi laqad xarral la aynu naasa ba pare mu yóbbu leen bi ma yajurul baasa mu yóbbu leen biri leen ci loo xamante ni ay ay problème yi kese ay musibaay kese la leen di xëccal waaw washtaxalu bi ilmi ma la yanfa'u ñu nekk nag di préoccupé wu ci xam loo xamante ni wallahi jaruñu leen eh, ñoom nag ndax nit lool la wa zayyana lahum shaytaanu a'maalahum iblis day fexe na la lii ngay def nii am na solo am nga film télénovela yu ñàkk fulla yi gaa yi seetaan fu ne nga xam ne yu bon yooyu ñu leen la dalay yee ci àddina looloo lay yee yow en tant que jullit alquran du alquran lay yee du xadiis yonent bi alayhi salaatu salaam moo lay yee du waxi sëriñ si ñoo lay yee du waxu boroom xam-xam yi kenn maw la cee yee ah alxikamul ataaiya manu laa yee mais nag loolu lépp bum la yéem alquran moom ku mu yeewul ku ne ak sunnaa yonent bi alayhi salaatu salaam boo ko utuloon lii wali yu ci kaw suuf yi yépp ñooñu mënuñu koo yee donc alxuraan man da yee moom bi yeboo wasalaam ba ko ba ko mu dem yoonam ci loo koy yeewe ci jaaxaan alxuraan bi nga xam ne mooy alxaq ku mu man da yee kan moo koy yee loo koy yeewe lu ay caaxaan te caaxaan kenn manu cee yeewu da ngay gën a nelaw kon loolu washtaxalu bi ilmi ma la yanfa'u ñuy préoccupé ci xam loo xamante ne jariñu dara dara parce que xam ni film yooyu wax la la la jariñ xam yenn roman yi bu génn ñu naan wey prix Goncourt prix kii loolu nga liir ko ban njariñ la la amal dara ay roman yoo xam ne waajee toog di ko kii après looloon dafa dundal ñu ko ci fay mu nekk ci millionnaire wala yooyu yow nga toog sa SMIC sax amoo ko nga nekk fi ñu lay yor ci RSA yeeg RMI yooyu yooyu moom yooyu mooy ak ñàkk xelo di commenter rek waaw loolu mooy ñàkk xel nga gis ñenn ñoom ci bal bi lañ ne fii mu ne mercato bi yépp mën nañ la koo limal mën nañ la limal yépp ku nekk fan la newoon daaw fi mu ne ren ak fan lay évoluer ñaata bi but la dugal yooyu yépp xamal nañ ñi qualifié mais fu ne mën nañ la ko wax loolu xam-xam la loolu lan la lay jariñ dara washtaghalu moo tax Sëriñ Tuubaa ne radiyallahu anhu washtaghalu bi ilmi ma la yanfa'u ñuy préoccupé wu ci xam loo xamante nii du leen jariñ tus te nag boo fi profit boo fi kii loo xam ne du la jariñ mais mooy dalay lor ah oui parce ñaari boor laa amul léegi du ma jariñ mooy kon garaawul euh, bon satiko quo c'est pas statu quo la jariñul rek mu ngi lay lor ndax kat dund ji moom <laughs> bakkan bu ne nokki gu ne dafa nekk na jawharatun sax waaw boo xam ne nit ki man na cee jënd ay trésor waaw te dees na la ko laaj nafas gu nekk nokki gu ne dafa nekk loo xam ne moo raw wurusu ngalam na nga xool nag nam nga koy paase waaw yonent mi aleyhi salaatu salaam waxoon na <laughs> nit ku jóg yowmal qiyaam le sa bàmmeel non bala ngaa boo nee bërëb bala ngaa teg sa paaj am malaaka yu ne la ciix laaj la questionné la waaw te bokk na liñ lay laaj eh sa ndaw gi noo ko paase woon sa jeunesse fii umurika fii ma abla sa dund gi waxuma la sa jeunesse rek mais sa dund gi yépp ana ci lan nga ko rappeler yàlla llah ndaw réponse yu wuute di nga dégg ñoo xamante ni ndax doo mën a wax lu amul ah, dëgg ngay wax man de sama journée moom vraiment tu di nga dégg des tristes journées mais waxuma la des tristes journées mais wallahi une vie perdue triste naqaree dégg ci nopp koo xamante ne bu la waxee liy journéem li muy def par jour te loolu moom la nekkee vingt ans ngi mu nekk te fës yéena wu cee jóge ba pare fàtte ne deewa ngi ñëw loolu mën naa jooyloo nit ñi daman badala dam ku yeewu jaral mën na laa pousser ci ngay jooy deret di rongoñu deret à la place de des larmes Allahu akbar des tristes vies ngay dégg ñoo xamante ne nii wallahi buñ la waxoon ci li ñuy passer seeni journée danga naan xanaa kay di kii du diw diw mi nga xam ne bu nee ci mbooloo yi di wane nii ndekete yoo tous voilà kasara dund kasara dëgg dëgg dëgg lay dund amul dara yàlla lu dul li nga xam ne mooy apparence yi bëgg nit ñi gis ko mais bu wéetee moom dong ak programme am ak ñamu miin ci yooya danga naan noo xanaa kay waa ji moom deneen nit la boo xamante ne nii daa yor formam rekk nekk nii njegete yoo yorul benn formam huwa huwa mooma boo ko jàppoon kaso tey doo ko gis suba de mooma maa wokk ba allahu akbar allahu akbar en même yi foog ne ay xale lañ du ñuy xale du ñuy xale du ñuy xale de mooy nag ku xam yooyu yépp ñu naan la kan mooy sayyidatu Maymuna soxnaa yonent bi alayhi salaatu la woon bintil Haaris al tantaay sayyidina Abdullah ibn Abbaasin radiyallahu ta'ala anhuma mi nga xam ne sëru yaay Maymuna moo ko jur di sayyidatu ummul fadli Lubaabatu bintul Haaris al-Hilaaliya mi nga xam ne tamit yaay Maymuna mi nga xam ne tàntaay Seydina Xaalid ibnul Walid la ndax yaayu Seydina Xaalid ibnul Walid mook yaayu Seydina Abdullah ibn Abbaas ak yaay Maymuna di soxnaa Yonent mi alayhi salaatu salaam ñoo bokk baay di al ñoom ñépp al-Hilaaliyaat nga moo tax loolu entre parenthèses la loolu ku ko xamul moom sincèrement te xam yeneen de toute façon boo ko xamul xam ngay ñàkk fula loolu moom c'est c'est c'est c'est c'est kon loolu problème lay doon